bismillahi irrahmani irrahim rabbi srax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu su defeem seen rajo ci seen jataay bi mu tudd Riyaadu Saalihiin ngeen koy am bés bu jot ci waxtu wi dellu si na dileen ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw ba ñu sant yàlla subhaanahu wa taala ñaan yàlla mu nangul leen nangul nu tey moo war a nekk sunu ñaarlu daje daje bu njëkk bi ñoo ngi taxawoon ci buntub ñaari téeméer juróom benn fukk ak ñeent taxawoon ci addiisu junne juróomi téeméer juróom benn fukk ak ñett laysal mu'minu bi ta'aan wala la'aan wala al wala al war a tàmbalee tey ci bunt boobu ba tey ci addis bi topp ci addis boobu muy junneeg juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent jéggalu soxna yeeg doomi soxna yi bunt bi day jàngale euh, araamal gu ñu araamal wax ju ñaaw jëme ci nit wala jëme ci bàyyi ma abu darda moo nekk ci li addis bi mu ne yonent ba sallallahu alayhi wa sallam def ni inna al abda ida laana shay'an saidati laana ila sama fa tuxlaqu abwaabu sama duunaha summa <clears throat> tahbitu ila al ard fa tuxlaqu abwaabuha duunaha summa taaxusu yaminan wa shimala fa iza lam tajid masaaxan rajaat ila alladi lu'in fa in kaana ahlan li dalik wa illaa rajaat ila qaa'iliha rawaahu abu daawud sallallahu alayhi wa nee na bu jaam bi rëbbee morom ja ŋàññ ko mbaa wax ko wax ju ñaaw aw saagaag yu ne deme ne na rëbb moom rëbb moomu day yéeg jëm asamaan nda wax ji génn na comme wax ji génn na day naaw jëm asamaan ginnaaw wax ju ñaaw la malaaka yi daal di gaaw tëj bunti asamaan yépp pour bañ wax ju ñaaw jooju dugg fa ndax kër yàlla wax ju ñaaw waru fa dugg ak wax ju mbon ndax day yàq ya fa nekk day yàq environnement ba te kër sunu boroom environnement bu mucc ayib la war a doon ah eh, Ali Haydar moo tax wax ju ñaaw ji bu demee rek bu jógee ci làmmiñ wuti kaw rek malaaka yi gaawantu rek tëj bunti asamaan yi yépp lu tax ndax bañ wax ju ñaaw ju dugg fa su ko defee bu ñëwee moom wax ju ñaaw jooju ba dal ci porte yeeg yiñ tëj ak yooyu wax ju ñaaw ji dal di wëlbatikuwaat jëm si suuf bu ñëwee bëgg dugg ci suuf ñu tëj bunt yi dem na asamaan tëj nañ bunt ya mu ñëw suuf ñu tëj bunt yi ah mu jëm mu jëm côté droite ñu tëj bunt ya mu jël côté gauche ñu tëj bunt ya fu ne wax ju ñaaw jooju bëgg faadim looloo loolu bokk na ci liy siiwal wax ju ñaaw mooy wëndeelu gi muy wëndeelu ginnaaw dem na asamaan munta dugg mu ñëw suuf mënut dugg mu dem droite mënut a dem mu dem góos dem sow dem penku yooyu yëpp mu di ko def loolu mooy tax wax ju ñaaw siiw da ciy yomb fu ne mu wër fa bëgg dugg moom wax ju ñaaw ji yonente ba nee na bu wëree wër amul fu mu dugg dugg ci lay door a walbatiku nag dugg ci kiñ ko wax ci lay walbatiku dugg ci kiñ ko wax su fekkee kiñ ko wax liñ ko wax mooma bu fekkee du moom mu dellu siwaat ca ka ko wax nag na ca moom dara mu daal di am problème bu toll ni ñay moom it moo tax foo fekk borom làmmiñ wu ñaaw li mu wax lépp day wëlbati ko rek mujj benn bis mu xëpp ci kawam gis nga ko fi la ko yonent bi jàngale sallallahu alayhi wasallam wax ju ñaaw ji génn na a ah, wër na ba sonn dellusi si ci ki ko waxoon wax ju ñaaw ji génn na allahu akbar wax ju ñaaw ji génn na ci wu làmmiñ dem asamaan munta yéeg as malaaka yi daal di gaaw fermer porti mu ñëw suuf munta yéeg malaaka yi gaaw fermer porte yi porte yi wax ju ñaaw ji jël jël droite dem ba fa àdduna yem xamul fu mu jëm mu jël gauche xamul fu mu jëm mu jël penku doxut mu jëm mu jël mu jëm ginnaaw wax ji wër ne wëndeelu na ba sonn ñëpp dégg nañ ko siiw na ndeke dara du ci dëgg mu ñëw ci ki ko wax ki mu ñëw ci kiñ ko wax bëgg a dugg ci moom bu fekkee ahlan li zalika maanaam su fekkee moom moo def jëf ji su ko defut wax ji day daal di walbati ko dem ca ka ko waxoon waaw ñëpp yedd ko mu rus am gàcce waaw sëgal doq sallallahu alayhi wa sallam Eh, tubarkalla addis yi sunu mbokk oustaz Ibrahima Kane rajo Dunia eh, jamaatu alfalaax wala xarakatu alfalaax di ci jàngale njàngale yu am solo yàlla na ko yàlla yokk wér waaye lu am solo la wax ju ñaaw baaxul waaw wax ju rafet sax boo ko waxee te ñu war a di ko li nettalee bu yàggee nettali yooyu ci boppam fi nekk nii mën naa jurug yàq ndax nañ koy nañ koy dégge ak nañ koy eh, interpréter defe naa luñ koy wax wax ju wax ju baax sax laa wax wax ju baax léeg-léeg nit ñi di ko awante di ko awante tabarkàlla ba fa mujj du baax mu ngi mel ni njarum soow moo xam ne ku naan yokk ndox ku naan yokk ndox kay mujj ci njar ma sa law la muy naan du doon du njar ndox kese lay naan ak suukar sallallahu alayhi wa sallam mu nga buntu bu yaatoo nga noonu yaatal leen ko ba tey ñu jële ci imran ibnul xusayn radiallahu anhuma mu ne baynama rasulullahi fi bacdi asfaarihi wa mraatun min al ansaari ala naaqatin fa dajarat fa laanatha fa samica dalika rasulullahi fa qaala xusuu xusuu maa calayha wa dacuuha fa innaha malcuuna qaala imran fa ka araaha al aana tamshi fi nnaas maa yacridu laha ahad rawaahu muslim imran ibnul xuseyn nee na dafa am benn bés ñuy tukki ànd ak yonent ba sallallahu alayhi def benn cortège gëléem yaa ngi jiite waaw gëléem yaa ngi jiitli kon toftaloo ku ne war am na ci jënn jigéen ci bokk ci soxnay waa lansaar yi wala moom moo bokk ci waa lansaar yi mi ngi ci kaw ak gëléem mi ngi ci kaw ak gëléem gëléem nga daldi xoox fa dajirat gëléem nga daldi xoox mhm. wala boog ndaw sa daldi xoox ca kaw gëléem nga daldi koy ŋàññ ni ko toskare nga li ngay bon wala boog mu rëbb ko daal di saaga giléem nga yonent ba taxawal cortège bi ndax mi ngi koy dégg daal li giléem gi sëfoon lépp sippi leen ko ñu sippi ko mu ne bàyyi leen giléem gi libéré leen ko ñu bàyyi ko ñu ne fa mu ne fa innaha mal'una ndax dañ koo rëbb kon bu ko kenn warati bu ko kenn sëfati giléem nga ne ci diggante giléem yi euh, di baagantey dox euh, ki doon necc li addis bu ni mi ngi mel ni maa ngi jàkkaarloog moom bi ma koy necc li nii giléem gi ne ci diggante nit ñi di dox waaye kenn du ko dàq kenn du ko war kenn du ko wëlbati kenn du ko ommat ndax lan dañ koo rëbb dañ koo rëbb allahu akbar ñu jële ci abo barzata nadlata ibnu ubayd al aslami radiallahu anhu mu ne baynama jaariya ala naaqatin alayha baadu mataa'il qawm isbasurat binnabii wa tadaayaqa bihim aljabal fa qaalat xalla allahuma al anha fa qaala nabiyu laa tusaahibnaa naaq laa tusaahibnaa naaqatan alayha laana yonente bi alayhi salaatu wa salaam dafa ànd ak E, jigéen ji bokkoon ci tukki bi waroon ci giléem giléem gi nag moo def sofi añ yeeg reer yeeg ndékki ak bagage yu baree bari e, ndaw si seen yonent ba alayhi salaatu salaam giléem yi buuxante pour jël place bu baax ñu toll ci xat-xat moom gileemam defut ni gileemi gaaya mu rëbb ko mu rëbb ko maanaam mu saaga ko ba mu saaga gileem nga yonent ba daat ne noonu de duñ ànd gileem guñ saaga acca dëppal wala dëppal gileem gi eh, yooyu mbokk yi di ay yëf yoo xam ne salawaatullahi wasalaamu alayhi mi ngi koy tere sax ci bàyyi ma waxuma laa ci nit ñi waxuma laa ci nit ñi ngoog kon liñ ci jublu rekk mooy gëléem rendil wala boog lojal jaayal waral waaye di wax baat yu ñaaw yeeg di saagaak di ko rëbbëg yooyu lislaam daf koy tere euh, looloy buntu bi deux cent ci yonente ba di aaye ak xaraamal rëbb nit wala rëbb bàyyi ma wax ko kàddu yu ñaaw yooyu mu ñëw ci bunt bi ci tege mooy laanu ashaabil maasi xayrul maayin ma yi muayyiniin awil muayyiniin boroom mooy yi nga xam ne ràññeewuñu leen maanaam joxuñoo kenn ne ko diw nangam xanaa moom moo bokk ca listub gaaya kon ku ko rëbb amuloo benn benn daan wala xaar ma yàlla ndax yàlla daa wax ci alquran ci suratu Hud ala laanatullahi ala zalimin rëbbum yàlla yàll na nekk ci tooñkat yi foofu yàlla tooñkat yi rek la wax kan mooy tooñkat foofu joxuñul kenn waxul kenn waaye daal képp koo xam ne ab tooñkat nga sunu borom nee na rëbbum yàlla yàlla na wàcc ci yow loolu rek la wax kon foofu nit ki mooy moytoo bokk ci tooñkat yi ndax ku bokk ca tooñ ko ja dugg ca rëbb ma dugg ca laanu te laanu baat bi li muy tekki mooy yàlla boo am yërmande yàlla adduna yàlla boo ko am fële laanatullah mooy yàlla boo am yërmande yàlla adduna yàlla boo ko am fële fii nag dégg nga ko joxuñul kenn ne ko laanatullaahi laanakallaa wala laanatullaahi aleyk déedéet daf ne laanatullaahi ala daalimiina tooñkat yi loolu dagal na fa azzana muazzinun baynahum an la'natu an la'natullahi ala zalimin moog bi weesu ñoo bokk lu ñuy firi mooy tooñkat yi yàlla rëbb na leen yàlla nañ ci mucc ngeen mucc ci rëbb yooyu nag sunu boroom subhaanahu wa taala kim yónni woon def na list rëbb ñu baree bare bari ne yàlla bu leen yàlla yërëm àdduna yàlla bu leen yàlla yërëm àllaaxira alxuraan wax na ci zaalimiina yi wax na ci euh, waaw wax na ci zaalimiina yi ci ñaari barab yooyu ma jot ju junj sànq waaye yonent ba yemalewu ko fa alayhi salaatu def ne ci hadiis wér ci saxiix mu ne laana allahu alwaasilata wal mustawsila mu ne yàlla bu yàlla yërëm kuy jokkal jigéen kawaram yàlla bu yàlla yërëm jigéen ji jokkulu kawaram mu nga foofu rëbb mi yàlla yonent bi wax ne araam na ñu koy def nit joxoñ ko léegi nag boole na ko aw nit mooy lan jigéen ñiy yokk seen kawar yi yonent bi ne yàlla bu leen yàlla yërëm jigéen ñiy jokkalaate ñoom it mu ne yàlla bu leen yàlla yërëm soo sénégalisé woon addis bi da nga naan yonent bi daa wax ni yàlla bu yàlla yërëm jigéen juy meesu yàlla bu mu yërëm kuy meesaate boo demee ca riyaadu saalihiin day wax hiya allati tasilu sha'raha bi sha'rin aadami mooy jigéen ju jokk kawaram ci cheveux naturel cheveux naturel waaye ba yonent bi wax lii jëfoo naturel amagut moom jokk ci rek la wax bu naturel baa bu naturel ba moo ci bokk yem jigéen daal yàlla daf ko wutal kawar goo xam ne gi mën na koo létt na yem ci kawaru boppam mu ca yokk lu dul lu bokkul ca kawar gi rek fa innaha zurun tazidu fiha borom xam-xam ne ni bakkaar la boo xam ne bi da cay dollee ko wala yonent baa ko wax sallallahu alayhi wa sallam kon nag loolu jar naa daw wala jar naa daw al la ci kon mooy ki ñëw ne defal ma al la mooy ki koy def ki ne ci salon bi nga xam ne moom loolu lay liggéeyee la nag mooy ki ñëw ne ko defal ma ñaar lañ al waasila mooy ki ne ci salon bi moom di ko def li ci metti nag mooy léeg-léeg nga ñëw ci salon fekk ñu tudde ko sunu maam ji baax ja maam jaara buso tey def lii wala ñu tudde ko faawaat de wele tey def lii wala ñu tuddee ko euh, maam Kumba Ndoy tey def lii maanaam sunu maam yu baax yi la ñuy jël tuddee leen salon bi te ñoom létt yi musta jaar ci seen bopp te la ña koy def tuddee leen ko nag ñoom yonente ba nee na laana allahu alwasilata wal mustawsila waasila mooy kii ki nga xam ne moom loolu lay liggéeyee day jël kawar def ci teg ci nit euh, takkal ko ko wala mu defal ko ko si mustawsilan mooy ki ñëw ne defal ma ñu defal ko ba noppi mu fay dem ñibbi su ko defee loolu ñu tuddee tey périk euh, périk ci xeet yooyu la bokk wala yu bare bare te bokk ci xeet yooyu la shakka fi shumuli laani li waadiha ñoo bokk benn atte ñoo bokk benn atte yonente boobu yàlla yónni woon te mu baax lool te bëri yërmande lool moo wax wax ji waaw wax ji naka noonu xaala laana allahu akila riba yàlla bu yàlla yërëm koy lekk riba mu ne yàlla bu yàlla yërëm kuy lekk riba riba mooy ci lépp xaalis ba muy fay mu teg ca dara loola mu ci teg riba la ci moom riba la ca ka ko lebal riba la ca ka ko lebal wala mu dénkaane xaalisam ci barab jël ko jot mu jël xaalis ba ñu jox ko ca tegal ko ca leneen na ko nag lii nag mooy sa intérêt loolu tam am na façon bopp bu duggul ci façon yi mudaaraba yeeg muraabax yi nga xam ne lislaam rëdd na ci aw yoon wow ay suruut la yoo xam ne boo laajee ñoom oustaz baabu ca Mbuur wala oustaz Ahmed daam Ndiaye ñoom wala euh, oustaz euh, docteur Abdoulaye Lam gaa yooyu nga xam ne ñoo jàngi finance islamique ak ñi mel ni ñoom ñoom daañ la wax fi ngay jaar ba am intérêt te du xaraam waaye intérêt yu baree bare bari ci pénc mi leb teg ca dara wala ñu lebal la nga teg ca dara yooyu yonente ba nee na yàlla bu yàlla yërëm ku koy def ku koy lekk wa annahu laanal musawirin nee na yàlla bu yàlla yërëm sculpteurs yi mu ne yàlla bu yàlla yërëm sculpteurs yi nga xam ne dañuy sculpter lu am ruux defe naa professeur ji bi noonu lañ koy waxee sculpteurs yi mooy yettkat yi di yett ay ñay di yett ay fas di tabax ay ñay ci tabax ay fas ci tabax ay monument yu am ruux am jëm nekk ay nit mu ne yàlla bu yàlla yërëm ñi koy def mu ne yàlla bu yàlla yërëm ñi koy def nim rëbbe ñi koy def nag la rëbbe ñi koy moom sallallahu alayhi wa sallam wa annahu qaala laana allahu man xayyara manaar al ardi mu ne yàlla bu yàlla yërëm wala yàlla du yërëm ñu changé frontière yi suuf yi bi maana euh, impôt et domaine wala cadastre wala ñooñu yor suuf yi dañ laa rëddal ne la fii la sa kër yam nga dem yow foofa ñu la yemloo nga changé ko yokk ca mu ne yàlla rëbb na la allahu akbar mu ne yàlla rëbb na la maanaam li nga moom yokk nga ca yow loo moomut loolu nga ci yokk mooy xayyara manaaral ard dañ laa daggal dix sur laa daggal dix dix sur quinze nga tabax ba noppi daa di ñëw nag ca buntu kër ga wala ca mbedd ma wala ca feneen nga yokk ca leneen loo xam ne mat napp mètre wala lu ko ëpp loolee nga ci yokk tax na yonent bi nee na yàlla rëbb na la loolee nga ci yokk te loolee nga ci yokkat bu yomul xeamee dañ koy gas boole suuf sa lépp def ko ci saako sëf ko waaw tabarkàlla kon ba tey ci bunt boobu dégg nga sallallahu alayhi wa sallam ñooñu lim wax ci ñoom te mooy ñi nga xam ne dañoo soppi suuf si la'ana allahu saariq yasriqul bayda mu ne yàll na yàlla yàll na yàlla rëbb sàcc buy buy def lu mu gis sàcc ko ba sax bu gisee nen sàcc ko yàlla na yàlla rëbb koo xam ne luum ngi sàcc ko dafa tàmm sàcc ba na ma ko waxe woon rek la am filingam nga xam ne moom lum jakku rek mu dem mu ne yàlla yàlla na yàlla rëbb kooku xam nga ne koy sàcc nen ñu rëbb la ca toskare nga boo sàccee portable foo jëm boo sàccee ordinateur foo jëm tabarkalla te gaa yi nga xam ne fu ñu jekk ordinateur nu ko doŋ <laughs> yóbbu ko yàlla nu yàlla yërëm nun ñu jël suñu ordinateur yi la wa annahu qaala laana allahu man laana walidayhi mu ne yàlla bu yàlla yërëm ku rëbb ñaari waajuram ku génne kàddu gu ñaaw jëme sa ñaari waajur mu ne mu ne yàlla bu la yàlla yërëm yaay Maodo je pense que loolu kenn waru ko di def génne kàddu gu ñaaw jëme ci sa yaay wala génne kàddu gu ñaaw jëme ci sa baay ba noppi nag di ko bàkkoo wala nga naan maire bi dafa maire bi da ngay waaru quoi allahu akbar waaw na mbokk ma waxoon ci suñ fallu sama yaay daal mu ne mu ne ko dafa bari wax naqari dëkkal sama yaay bari wax lu ma def mu ne nii la wax a wax ba jeexal wax ma jeexal suñ fàllu tabarkàlla ne ca la rek mu wax ba jeexal ba mu noppee mu ne ko dana jooy guddee waa ji ne ko ah déedéet du jooy guddi de mu ne ko kon naqareegu te dëkkal yow mii da nga daan jooy guddi te mu dëkk ak yow demal waay ndeysaan seete te bi nee na yàlla bu yàlla yërëm kuy rëbb ñaari wa waajuram maanaam ku leen di wax ju ñaaw wala an allahu man zabaxa li xayrillah mu ne yàlla bu yàlla yërëm ku rendi dara te yàlla taxut yàlla bu yàlla yërëm ku rendi dara te yàlla taxut jël ak ganaar rendi ko ndax jinne yi wala jël am xar wala aw bëy wala aw nag mbaa ak gëléem rendi ko te yàlla taxul rendi yàlla tax nag yàlla leen rëdd tabaski ca la bokk ngénte ca la bokk euh, yooyu waaye yeneen rend yi nga xam ne dangay ngay gént ñu la rendil nangam wala xar mu ñuul mbaa xar mu weex mbaa ganaaru benn melo wala wala wala yooyu même bu fekkoon ab sindax la def nga musiba yonente ba nee na yàlla bu yàlla yërëm ku rendi te yàlla taxul laana allahu man dabaxa li xayrillah cettt euh, wa annahu qaala man axdasa fiha xadasan aw aawaa muxdisan fa alayhi laanatullahi walmalaika wannaasi ajmain loolu ca madina la ko waxoon madina gii ku fi ñëw woote fi lu bokkut ak lii may woote yàlla bu la yàlla yërëm cettt ku fi làq kuy woote lu wuuteeg li ma woote yàlla bu la yàlla yërëm yàlla na la malaaka yi rëbb nit ñëpp rëbb la loolu ca ma lu la ko waxoon sallallahu alayhi wa sallam ndax la muy woote wér na kuy woote nekkal ci biir waaye nekk ci biir ab woote di ca woote lu bukkut ak lam ca woote mu ne ku ko def rek tabarkal mu ngoog wax na benn bis ne allahuma ali in ri'lan wa dakwaan wa uzaba azawu allah wa rasulihi ñooñu ay kuréel lañu woon ci kuréeli arab yi yonent bi wax leen ne yàlla bu yàlla yërëm ri'la zakwaan uzaba ndax ñoom dañoo moy yàlla moyu bu yonentam li yàlla digle defuñu ko lim tere bàyyiwuñu ko ak yonentam ba sallallahu alayhi wasallam wa annahu qaala la'ana allahu alyahuuda ittaxasu xubura anbiyaihim masajid mu ne yàlla bu yàlla yërëm yahuud yi jàppe nañ seen xabruy yonent yi ay jàkk jàppe nañ xabru seen yonent ay jàkk ay yasjuduuna indaha aw ilayha aw alayha waaw yasjuduuna aw ilayha aw alayha dañuy sujjóot ca kaw mbaa jëm ca mbaa foofa mu ne yàlla rëbb na leen wa annahu laana al mutashabbihiina min rijaali bi nisaa wal mutashabbihaat min nisaa bi rijaal naka noonu rëbb na góor ñi niru niru lu jigéen ak jigéen ñi niru niru lu góor waaw mu ne yàlla bu yàlla yërëm góor goo xam ne day niru niru lu jigéen di col ak colom di to di col di sol ay caq di takk ay lam waaw di léttu mu ne yàlla bu yàlla yërëm góor gu mel noonu naka noonu jigéen ñi jigéen ñi niru niru lu góor di sol ceenu col di di watu nel waaw di sol ay kap ni góor ñi di soli xaftaane ki yooyu ni góor ñi mu ne jigéen ñoo ñi yàlla bu leen yàlla yërëm cay <laughs> waajule sallallahu alayhi wa sallam mbooleem baat yi nga xam ne moom lañ doon tënk bi ixtisaar boo demee ci sayul Buxaari ma nga fa boo demee ci sayul Muslim ma nga fa eh, waaye tënk googu moo tax ñu tënk ko ci bunt boobu ndax mooy liy xej ci jataay beeg waxtu wi tabarakallahu eh, mboolem yim rëbb ku ko dégg ci ñun du kii wax mooy wax déedéet sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla yónni woon mooy wax te moom wa maa yantiqu anil hawa in huwa illaa wahyun yuuhaa lu mu wax yàlla ko ko wax loo teg leen seen baaraam ci bunt boobu teg seen baaraam ci addis boobu ñu ñaan yàlla suñu borom dund ba ëllëg ci kanam tuuti ñu welaat jataay bi ci waxtaan wi te mooy yasaluunaka eh, tabarakallahu ñu ànd ceeg yéen ba ci kanam yal na yàlla sàmm leen sàmm nu yal na yàlla aar leen aar nu yal na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def suñuy poos dara ñu naan dalañ ci waxtaan moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu